moom Sahl ibn Bayda al-Qurashi la tuddoon kanta Bayda dookuloon baay ji de mais yaay ji la seen yaay bi Sahl ak Suhayl moom lañ moom moo doon al-Bayda moo doon Bayda mooy ne loolu lañ ko doon woowe mais turam dëgg-dëgg mooy Bayda nekkuloon turam xam nga ay surnom bari na fi nit ñoo xam ne euh, yow boo dëkkul ak ñoom koñ boo dëkkul ñoom koñ seen tur seen tur bi ñu leen di woowe seen koñ doo ko xam mu ngi mel ni ngay bokkal classe rek loolu bari na Sénégal ñoo xam ne ñiy xam seen tur dëgg-dëgg mooy ñi bo ñi ñu bokkal classe ndax foofu moom bon tur yi vrai la ñuy joxe tur vrai yi la ñuy joxe sinon ndax loolu loolu la moo tax nit ñi loolu la ñuy bu ñuy def appel présence loolu la ñuy wax seen tur vrai alors que mën ngaa dem seen koñ bi ñu dëkk ak kër gi ñu dëkk boo fa waxee tur boobu boo mayul kenn du la kenn du xam ngay wax Bayda mi moom turam dand la woon dandoon dandu dandu la tuddoon moo doon yaayi ki nga xam ne mooy Sahl ibn Bayda Sahl boobu Bayda boobu mooy seen yaay te dand la tuddoon kantaa seen baay nag wax ba la tuddoon muy Sahl ibn Wahb Wahb moo nekkoon baayam baayam di Wahb di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Amr ibn Amir ibn Rabi'a ibn Hilal ibn Malik ibn Dabba ibn al ibn Fihr al-Qurashi bokkoon ci waa Quraysh eh, moom mii di Seydina Sahl ibn Bayda Ah, am na nag ñu ne moom Sahl ibn Bayda mi ah, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman keroog àmbargo bi bi ñu gisoon embargo bi waa Quraysh defoon am nañu ne moom mi bokk na ci mbooloo mi jógoon daldi xotti li nga xam ne mooy këyit ga ñu defoon foofu defoon ci point de yi nga xam ne moom lañ leen embargo woon contre banu Hashim moo xam ñu gëm ñu gëmul ak julli ñi loolu gisoon nañu ne euh, am nañu ne moom ci la ndax ñun ba nga xam ne lañu gisoon moo doon Hisham ibn Amr ibn Rabi'a la woon ibn al-Harith ak Zuhayr ibn Abi Umayya ak al Mut'im ibn Adiy ak Abal Bakhtari ibn Hisham ak Zama ibn al Aswad ñooñu lañu woon am na nag ñu ne moom mii di Sahl ibn Bayda kilifa la woon nag kilifa la gu mag la woon ci waa Quraysh waaye bi newee foofa moom nee nañ bokk leen ci ñu jógoon ngir comme ko da doon nëbb ngëmam foofu moo tax yow bu dee ne yonent mi alayhi salaatu wasallam sax jóge na fa waaye waa Màkka xamuñ ne dafa moom waa ji moom tuub na loolu mooy wane ne moo tax bu jógee ànd ak ñii doon xotti kii bi euh, embargo bi ngir mu deñ ñoom duñ ko soupçonné ne kii jullit la voilà ah te nag moo gën a mooy wax jooju këne ne da doon nëbbu euh, ngëmam moo gën a dëgër li nga xam ne moom la abu xaatim imaam abu xaatim rahmatullah alayhi wax ne kaana mimman yuzhirul islaama bi makk këne dafa bokk ci ñi doon wane seenu ngëm makka ndax bu doon day wane ak ngëmam sikk nekkul ne waa makka dinañ ko dinañ ko toroxal surtout jamono yooyu nga xam ne ñu ñi di gàddaay après loolu lépp ñuy waxati ñuy dem badar bi bàyyi koo xam ne moom nee na julli la di ànd ak ñoom loolu li ñu njëkk a wax moo ko gën a dëgër wallahu alam ah moom nag bokkoon na nag ci ñu gënoon a mag ñu ëppoon ay at ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Sahl ibn Bayda Suhayl waxaguñu ko de Seydina Suhayl di frère am waxaguñu lii tarjama Sahl ibn Bayda di frère bi ah ci lañ ne bokkoon na ci ñi gënoon a ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, moom mii ah keroog bi nga xamante ne nii nag ci la kon xaswatu Badr alhamdulilah moom dafa génn ànd ak waa Quraysh yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ne gisoon nañ mu ne tudd ay góor keroog Badr laata xare bi commencé ne am na ñoo xam ne ci waa Banu Hashim ak ñu dul ñu bokkul ci waa Banu Hashim que ne ñoom génnuñu à leur propre gré ñoom dañ leen a forcer ustukrihu dañ leen a forcer ñu génn même bu dee forcer bu dina ñuy mooy ne mënoo fexe mënoo def lu dul dem ndax boo demul gaa yi démasqué ne yow da ko julli nga woon moo tax ah mu ne ñooñu bu leen kenn rey. ba pare wax ñoo xam ne sax ay yéefar lañ comme abal Bakhtari ibn Hisham ne bu leen kenn rey moom nag dafa àndoon ci waa Quraysh ñëwoon doon xeex Badr contre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla def ñu boole ko nag ci prisonnier yi jàpp ko prisonnier keroog bi yonent bi aleyhi salaatu di laaj naan nan ngeen di def lan ngeen di xalaat ci prisonnier yi keroog bi nga xam ne ci la jël décision ànd ak li Seydina Abu Bakar wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam këne dañu soit ñu joxe rançon bu kenn rëcc ci prisonniers yi bu mu fi jóge lu dul mu joxe rançon wala ñu dóor doqam imaam Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ma ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li illaa Sahl na Bayda lool mooy li gën a ndax riwaaya bi wax naa la ne Suhayl moo tax imaam Ahmad Shaakir al Cheikh Ahmad Shaakir boog ne as-sawaabu Sahl ibn ba li nga xam ne mooy dëgg li gën a jub du Suhayl ndax Suhayl wax nañ la sànq que dafa moom moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam na àndal dem xeex contre Quraysh alors que frère am bi di Sahl moom mu ngi woon ci beneen côté bi ci yéeféer moo tax moom mu ne ak Cheikh Ahmad Shakir as-sawaabu te loolu moom la imaam al-Waaqidi tamit wax ne li nga xam ne mooy li jub mooy ne Sahl ibn Bayda la riwaaye bi Suhayl lañ ci bind mooy ne yow nag mënoo ñëw ne ah waaw comme que loolu la pourquoi kon ci ci téere kii xadiis yi nii ak téere siira yi ñu ciy bàyyi Suhayl ibn Bayda waaye effacer leen ma lii bind leen Sahl naan la ah déedéet déedéet déedéet loolu. kenn du ko def mooy ne yow bindal ni mu mel bindal Suhayl fa qultu ya rasulallah muy riwaaya imaam Ahmad bi rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne même bu dee am na inqitaa nga xam day bokk ci wàll li ñoom ne day tax xadiis du wér waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu xadiis yi dañuy nangu xadiis bi Euh, muy Abu Ubayda mu jële ci baayam Abdullah ibn Mas'ud même bu dee déggul ci moom kenn du ko dindi kenn du ñëw ne illaa Suhayl kon effacer ba Suhayl déedéet bindal sax lu waay mooy niñu lu tax ngeen nekk fi di kii dañ naan la kenn du def loolu dangay bind Suhayl comme noonu la ñëwee ndax loolu njuumte la ci ruwaat yi kenn ci ruwaat yi moo juum wala ñi ko doon recopier ñoo juum comme kay frère lañ ta tasxiir la tasxiir xam nga gisoon nañ tasxiir fan yële Sahl tasxiiram mooy diminutif am mooy Suhayl comme abdun ubaydun loolu la léegi ki doon bind bind Suhayl wala ki doon ki doon rapporter sax ci riwaat yi mu juum wax lool moo tax imaam eh, Cheikh Ahmad Shakir ne moo tax kenn du ko efface noonu nga ciy bind yow nag boo noonu nañ koy bàyyi boo ñëwee nga def note de bas voilà loolu man nga ko ne fii attention boroom xam-xam yi lii dañu wax ne lii mooy lu jub te li koy wane mooy ne Sahl ibn ba moom Quraysh la ne woon Badar ba muy xew Quraysh la jóge ànd ak ñoom Abu Jahl ñëw xeex contre Yonent bi alayhi salaatu salaam même bu dee dañ koo forcer alors que frère am bi moom Medina la jóge di Suhayl ànd ak Yonent bi alayhi salaatu salaam ngir xeex contre kuffaaru Quraysh looloo koy wane. moo tax mu ne as-sawaabu moom as-Cheikh Ahmad Shakir li gën dëgër nag mooy Sahl ibn Bayda te kooku mooy axu Suhayl li abiihi wa ummi ñoo bokk ndey ak baay mook eh, Suhayl mu ne qaala ibn Sa'd muy Ahmad Shakir aslama bi Makka wa katama islaama voilà imaam Abdullah eh, ibn Muhammad ibn Sa'd dane aslama bi Makka Sahl mi dafa moom Makka la la la la la la tuube waaye nag wa katama islaamam mu doon nëbb ngëmam moo tax ma ne wax jii nii moo gën a dëgër wax kenn di Abu Hatim imaam Abu Hatim wax boobu ne bokkoon na ci ñu doon wane seenu ngëm foofu foofale Makka des wa ba Badar gars yi rayoon nañ ko bu yàgg wala ñu expulsé ko dëkk bi mu ne fa axrajatu ba léegi imaam ibn Sa'd fa axrajatu Quraysh ma'aha fi nafiiri Badr fa shahida Badran ma'al mushrikiin fa usira yawma'id fa shahida lahu Abdullah ibn Mas'ud annahu ra'aahu yusalli bi Makka fa xal fa xulliya anhu ah moom ba léegi imaam Ahmad Cheikh Ahmad Shaakir di toxal waxu ibn Saad di mu ne nag bi mu tuubee doon nëbbu ngëmam foofu Makka Quraysh nag bi Badar jotee Quraysh da koo génne mu ànd ci armée bi mu daldi fekke ak yéeféru Quraysh li nga xam ne mooy Badr ñu jàpp ko prisonnier Abdullah ibn Mas'ud ci xadiis bii ñu ne daldi koy seedeel que gis na ko xam nga benn ne rek man mooy riwaay bi ñu gis boobu dane ah inni qad sami'tuhu yazkuru man dégg naa ko muy tudd lislaam waaye ci riwaaye bële bu imaam ibn Sa'd bi boobu daf fa gën leeral nag daf fa leeral li nga xam ne mooy wax ji dëgg-dëgg ndax muy waxu imaam abd ibn bi dane moom dégg imaam abdullah ibn mas'ud de gis naa ko yusalli muy julli bi makka biir makka te boobu mooy laata ñuy gàddaay léegi nag bi mu defee lool yonent mi alayhi salaatu wasalaam daa bàyyi ko mu ne walladi rawaa hadhihi qissa fi suhayl ibn bayda qad axta acheikh ahmad shaakir ba léegi mu ne rahmatullah alayhi mu ne ki nga xam ne nag moo soloo ci nettali bii que ne suhayl ibn bayda koog dafa juum ndax Suhayl ibn Bayda aslama qabla Abdullah ibn Mas'ud Suhayl moom dafa tuub avant Abdullah ibn Mas'ud walam yastaxfi bi islaami te moom it mooy nëbbul woon ngëmam wa haajara ila al madina mu daal di gàddaay Medina wa shahida badran ma musliman seede fekke na Badar ak yonent bi alayhi nekkoon jullit mu ne loolu laa shakk fii loolu moom mooy li nga xam ne sikki sàkk amu ci boroom xam-xam yi kon nag fa xalata man rawaa dhalika al xadiis maa baynahu wa bayna axiihi mu ne nag ki nga xam ne kenn mooy ki kenn ci ruwaat yi moo juum jaawale ko entre ñaari ndom koy frère lañ woon ndax Suhayl mu ne lu tax jaawale am mu ne li anna Suhaylan ashhara min axiihi Sahl ndax Suhayl moo gënoon a siiw ba léegi moo gën a siiw Suhayl ibn Bayda moo gën a siiw frère bi di Sahl ibn Bayda voilà kon loolu mooy li nga xam ne moom la imaam a shaykh Ahmad Shaakir daal di wax kon seydna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bu ñëwaatee ci suñu riwaaya bi ngir jeexal qissatu usaaraa yi ci muy nettali prisonniers yi njàppoon Badr keroog Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na man Abdullah ibn Mas'ud kon man a yonent bi doq gi wala joxe bi ba mu des Suhayl ibn Bayda gis nañ ne Sahl mii di Sahl ibn Bayda qaala nee na fa sakata mu daal di yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di noppi qaala seydna Abdullah ibn Mas'ud ne famaa ra'aytunii fii yawmin axwafu an taqa'a alayya hijaaratun mina as-samaa'i min dhaalika al mu ne amul benn bés boo xamante ne ni man Ibn Mas'ud ci laa ginoona tiit ke ne buur yàlla dina wàcc ay xeer ci sama kaw mu jóge ci asamaan si que jour boobu yonent mi alei salaatu salaam génn wax li muy wax ne ñépp prisonnier yépp man ma ci sama kàddu nag naan illaa Suhayl ibn Bayda wala illaa Sahl ibn Bayda ba mu des Sahl ibn Bayda laa ilaa yonent ma lay saab saab noppi wax ko dara silence boobu noonu nee na ci laa tiita tiita tiita tiit que ne mooy mooy ne damaa tiit jàpp ne man tey laay aw ko xaala xatta xaala ba ni yonent mi aleyhi salaatu wassalaam di waxe su suhaylam na bayda ba mu des suhaylam mooy na bayda ba mu des sahlam na bayda kon mu dëgg la Abdullah ibn Mas'ud ne kon excepté kan Sahl ibn Bayda comme que moom Abdullah ibn Mas'ud daal dinay seede ne gis na ko muy tudd l'islam gis nañ ci waxu imaam euh, <coughs> kon loolu li nga xamante ne ni mooy riwaaya Abdullah ibn Mas'ud euh, raxmatullahi alal jamii seydina Sahl ibn Bayda kon keroog noonu lañ ko la mucc keroog ba bokkul ci ñi nga xam ne soit ñuy joxe rançon walla ñu daldi dóor seen dox li nga xamante ne mooy jaasi daldi leen rey moom nag ginnaaw gi foofu la ne medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba ni nga xam ne fa la génne àddina moom ah boroom al isti'ab di abu umar di ah, al andalusi di imaam ah, tax tur bi ñëwul ah, abu umar al andalusi yuusuf annamari abu omar al andalusi ibn abdil bar voilà boobu laa soxla woon muy imaam ibn abdil al andalusi rahmatullah alayhi mu ne moom cité ci al isti'ab benn téere la mu def ci euh, wàllu saxaaba yi radiyallahu anhu seen tarjama yooyu mu ne moom maata bil madina madina la génne àddina wa salla alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa ala axihi suhaylan suhaylin fil masjid mu ne madinatul munawwara la génne àddina moom suhayli ci jamonoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah jullee ko moom ak ki nga xamante ne nii mooy frère di Suhayl jullee leen fi nga xam ne mooy ci jàkka ji muy jàkkaan ji fa la leen jullee muy jullee néew ci jàkka dara newu ci te loolu la yaay Aïsha radiyallahu waxoon ci wàllu Suhayl bim ne indil leen am saxaaba bu génn àddina muy Seydina Sa'd ibn Abi radiyallahu mu ne indi leen ko bu ko defee ñun fii ñu julleeku mu dégg lenn ci saxaaba yi ñoo xam ne mel ni ànduñu ci loolu mu ne way way nit ñi ñoo gaaw a fàtte rek maa salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala suhayl ibn bayda illa fil masjid mu ne way nit ñi ñoo gaaw a fàtte rek yonent mi alayhi salaatu wasallam di julleewul suhayl ibn bayda lu dul ci jàkkaam ji moo tax jullee ñoo ci jàkk dara new ci à condition nag mooy bon loolu précaution d'usage yi mooy ne am dara loo xam ne lu fay siit ak wala yu mel noonu waaw boo yooyu moom mais jullee néew ci jàkka loolu dara new ci sunna la d'ailleurs ndax yonent ban day saab-saab jullee na Suhayl ibn Bayda ci jàkka ji imam Abdullah eh, eh, ibn Abdul nee na moom ak frère am yépp yonent ban lay saab-saab ci jàkka ji la leen jullee ah kanta imaam al-Waaqidi nag moom dane non non ndax Sahl mi ibn Bayda moom dafa génn àddina après yonent bi alayhi salaatu salaam après génnu àddina yonent bi alayhi salaatu salaam ci la génn àddina mooy génnul àddina ci dundam Suhayl moom loolu moom leer Suhayl moom loolu moom dafa leer ne ci dundu yonent bi alayhi salaatu am na ñu ne l'an neuf te loolu insha allah nañ buñ ci accès dinañ di def tarjama wala ci xaadisa boobu xew-xew yooyu dinañ ko wax xew-xewu l'an neuf de l'hégire loolu accès buñ ci ñun ñu ci l'an deux la ñaareelu at bi euh, ci lañ ne ah al-Waaqidi imaam al-Waaqidi moom rahmatullah dana déedéet sax lu deew gaañuwul Sahl ibn Bayda gaañuwul jamono yonent ci fekk yonent bi alayhi salaatu mu ngi dund ba jullee ko waaye moom après la génn àddina loolu mooy wute bi am ci kañ la génn àddina euh, loolu kon mu ngi génn àddina kon ci waxu imaam Abu Umar ibn Abdul ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi koy jullee ci jàkka ji kon radiyallahu taala an Sahl ibn Bayda wa radiyallahu taala an axiihi Suhayl wa anna bihima wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma